du sax mukk bànneex bu nekk ca gannaaw ay ñëkk ñëkk la lay indi waaw lu mu la wan rek ci lu neex xamal ne am nay ñëkk ñëkk yuy ñëw sa gannaaw bu fekkul woon mu nekk boroom xol boo xam ne bu aju ci boroomam la kooku day kaawute moo tax ngay gis ay milliardaires yoo xam ne dañuy xaru waaw lii di suuratul Hadiid aaya ba kon suñu boroom di ñu xamal ne e la bu xamle te ne gis na dundu gi lii la lépp lii mooy est-ce que dundu saxaaba yi c'était ça mukk est-ce ñu baax yi lii la mukk lay buñ fo mukk lii mooy àddina ñi nga xamante nii nit bu nanguwul ñëw borom bi tëggat ko yar ko gis nga bakkanam bi nga xam ne moom la dugal ruuxam ci yii la koy yóbbu moo tax nit dafa soxla soobu ci lislaam ngir texe moo tax ndax bakkan bi siinoo da koy perte moo tax borom bi la qad aflaha man zakkaha waaye wa qad xaaba man dassaha wax qad aflaha waat naa ne dëgg-dëgg daal dinay tax man ka nga xam ne zakkaha daal dinay setal sellal tarbiya bakkanam ba yii borom bi di wax ne loolooy àddina façon nit ñu mel noonu moom du ko ci du ko dal waaw kooku moo taxe waaye tuttus na te perte na ki nga xam ne moo foowe bakkanam bàyyi ko yii jiital ko waaw ñooñu lay wax seen àddina ñooñu la mooy àddinaay ñooñu ñooy àddinaay fo wallahi àddinaay Seydina Mus'ab ibn Umayr nekkuloon fo waaw wallahi ba àddinaay Sa'd ibn Rabi' mi gis keroog nekkuloon fo waaw la'ibun waaye nag da di àddina képp koo xam ne nag tëgguwoo ci l'islam lii mooy nekk même bu dee dañ ne jullit nga lii mooy nekk sa àddina bokk ne àddina bi yëpp divertissement la waxoon nañ la la borom bi waxoon zalika zannul ladina kafaru binduñu asamaan ci ci caaxaan ak ci fo waaye nag malheureusement zalika zannul ladina kafaru loolu mooy njortal te mooy li nga xam ne sax moom wax yemuñ kese mooy lii lañ jàpp ne dëgg dëgg lii mooy dund gi mooy tuutee addina bi yëpp at mi yëpp ñu miné ko waxuma ñu kii ko de ñu miné ko comme ay mine antipersonnel ak li nga xam ne mooy ay divertissement boo xam ne bu jeex ñu dugg ci beneen fama qada arabun illa ila arab waaw benn du jeex lu dul ñu dem ci beneen ñu jàpp ne lii woy dund est borom bi dañoo bind lool kalla nee na binduma leen ngir lool maa xalaqna samaawaati wal arda wa maa baynahuma la'ibiin borom bi nee na binduma asamaan ak suuf ak li nekk seen diggante ngir kenn duñu ko dàq waaw dinañ ko jàpp def ko fa ñu waaw borom bi fawut fawuloo waaye àddinaay ñi nga xam ne ni yàlla boolewuñ ko ci dara mooy lii la'ibun fo wala wun mbóosóor topp seen bakkan wa zinatun topp rek yu neex yeeg yooyu divertissement yeeg yu neex yi kese fàtte seen borom wa tafaaxunun ak puukarante moo tax koo ko gis ku nekk mu ngi kan moo ëpp ni puukarante waaw li ñu am ci PIB li ñu am ci milliardaire bu dee à l'échelle d'un état li ñu yor ci ay gratte-ciel kenn amu li ñu yor ci ay nangam ak nangam li ñu yor ci ay ay ay ay or yoo xamante ne réserve la yooyu kenn amu ko kii moo ci ëppale ku nekk di takaaso boo ñëwee ci à l'échelle des des des des noonu nit ku gaa yi di xëccoo nekk ci concurrence solo waaw kan mooy dina avancer kan la waa fop fop fop di bind naan le milliardaire de l'année waaw bu ma manu la nekk foofu ma titiyee fa ma man waaw les jet les jet setteurs de l'année waaw waaw kan moo gën a nekk playboy kan moo gën a kii famille kan moo gën a voilà mën a attirer nit ñi waaw kan mooy la star de toutes les stars waaw ci loolu la ñuy ne wa tafaaxurum puukarantewu ku nekk di jaay ne maa la pële lii waaw wa takaasur na ëppalante fil amwaali ci alal yi wal awlaadi ak doom yi sama doom yee ñoo gën a ñoo gën a kii école yu yu yu tedd yi la jànge waaw falaa leen inscrire ndax am naa mbir mi waaw baax na sax bu muy dem chauffeur privé laa ko utal xamul transport en commun waaw lépp lu mu laaj ma dagg ñu ci ku concurrence ante yu mel noonu moo tax da ngay ñëw ak collège yu mel noonu lycée yu mel noonu day grande écoles yu mel noonu doomu riche yi kese nga fay gis ak ñi nga xam ne looloo leen kii ku nekk nag bu ñuy ñëw parking oto kii bi école bi façon oto bu nekk bolide bu nekk niñ ko fa gis waaw ay Alfa Romeo ay Ferrari sax boo bëggee waaw ay Land Rover ay te ñu ne dañuy jàng si waaw ñu koy ñu koy dóorante ku nekk di wan ne du ma sa borom waaw gaa yi génn ci Lamborghini ay Lamborghini waaw Lamborghini <laughs> waaw gaa yi di génneeg moom <laughs> waaw ñoomin Tesla yu ama am solo la waaye bu dee da nga koy def di ngir tuukalantew loolu mooy problème bi waaw mu ne loolu lépp moom ndoxa niroo taw boo xamante ne nii ajabal kuffaar waaw ñi nga xam ne ñoom <laughs> ay baykat lañ mooy ñi nga xam ne lii la ñuy rëbb <laughs> àddina la ñuy rëbb te lii rek lañ xam mooy da leen moo tax doo gis ga am na yoo xam ne dañuy jënd magasin yi nga xam ne ci la ñuy def ñu ëpp alal ci kaw suuf ah. quelle la femme la la la la waaye la la plus chon xaw ma le plus le le le le garçon le plus chon de l'année yooyu dañu koy jënd di toppatoo mbir yooyu ñooñ ñooy ko faay <laughs> ci côté boobu <laughs> ñoom loolu la ñuy bay <laughs> ñoom loolu mooy seen seenu mbay ñoom ñoom loolu la ñuy seet Allahu akbar Allahu akbar waaw loolu leen di séduire waaw xam nga yéeféer moom lii wu ko séduire moo tax lii seen lépp àddina mooy seenum tàccum tàcc lii moo leen yéen façon yu mel nii moo tax ci texe mooy kii non il a réussi t'as pas vu l'autre waaye bu yoree oto bi jaar nii dóor Ferrari bi dóor tël tël benn benn première lay dugal gaa yi dañ koy gis rek nga gis gaa yi <laughs> di ko xool parce que loolu mooy ko faar yi yoo jëwal ko faar <laughs> ndaba ndabaata ñoom ñoom <laughs> ñoom seen gàncax comme que loolu la loolu da leen di yéem buñ gisee lenn ci tóor tóoru àddina yooyu ci oto yu rafet yi ak tamit costume yi ndax xam nga ñun sama kaas yi nga xam ne yoo xamuñuy dara moom buñ gisee ku sol costume bu wax dëgg yàlla man xaw ma man lan moo ci euh, ban ban bii wa gën kii mais am na ñoo xam ne comme la gars yi doon wax Fillon François Fillon <laughs> bëggoon bi nekk président France 2017 <laughs> dañ far gañe ko waa UMP <laughs> gars yi après lañ doon wax naan bi affaire scandale am yi génnee ñu naan mais gars yi dañ doon wax seen seen biir même naan mais sa waay costume yi muy dóor moom <laughs> costume yoo xam ne ay ay ay ay ay ay mais ay milliers d'euros la ay cinquante mille bokk ay costume yoo xam da koy mais man loolu man mënoo ko gis après bi affaire bi la gars yi doon wax naan dañ ko doon waxante seen biir sax gars yi kam xam nañ loolu parce que ñoom yu'jibu zur al-kuffar nabaatu yoo a'jaba al-kuffar yooyu moo leen di jéem ah sawaay sawaay sawaay sawaay yi <laughs> bi sol moom ah, sawaay daal li teg seen lu gën sawaay <laughs> saay de dàll yi kese man na man naa yor suñu ndékkeeg reer ab ab ab ab muur <laughs> yooyu yëpp dañ koy seet loolu la ba parce tuur tuur yooyu ñoom la moom lañuy ñuy napp moo tax moom la ñuy daj <laughs> waaw borom bi ne loolu lépp nu dara nag fataraahu thumma yahiiju yooyu yëpp day jekk rek daal ci kii nga gis ñu saisir waa ji wala oto ya ràpp waaw ñu demode wala waaja kenn dootu ci jariñoo waaw musfarran summa yakunu xutaama mu mujj nekk loo xamante ne nii kaas la jëm ndax yàqu na amaana accidenté na wala boog affaire bi kii na ba pièce kenn defaratu ko wala boog day ruiner gaa yi kenn bëggatu koo am ndax critères yi gaa yi dugal léegi oto yi moom daanaka boo ko fi yoree du la jariñ dara waaw ñu yóbbu ko kaas nooy <laughs> xutaamaam waaw mu ne te lool nag bu dee noonu lañ dunde ba dee na leen leer na àddina alaaxira bu ñu fa ñëwee mbugal mu tar moo fa am ak njéggalug yàlla ngir ñi nga xamante ne nii ak ngërëmam ngir ñi nga xam ne ñoo nangu woon lii nii ñoom ñu bañoon ci sëgg ba mu dox seen digganteeg seen borom allahu akbar da ngeen yëg ne addina bi poñatum waraate la de kon nag yow mi nga xam ne yaay jullit bi fexeel ah addina nii la borom bi misaale nañu ci loo xam ne xam nañ ko di ko def nee na nag lii la def waraate kat la kon nag yow poñatum waraate googee bum la nax kon nag al imaamu Nawawi mu ne wa qaala taala mun di beneen aaya waaw waaw akbar mu ne wa qaala taala zuyyina linnaasi hubbu ash-shahawaati mina an-nisaa'i wal-baniina wal-qanaatiiri al-muqantarati mina adh-dhahabi wal-fiddati wal-khayli wal-fiddati wal-khayli al-musawwamati wal-an'aami wal-harthi zaalika mataa'ul hayaatid dunyaa wallaahu indahu husnul ma'aab. suuratu Ali Imraan. Allahu akbar aaya 14. mu ne zuyyina taaral nañ lin naasi ñeent nit ñi. Hmm. hubbu shahawaati bëgg bànneex yi. nit day bëgg mooy bakkanam noonu la ko borom bi mooñe noonu la ko binde fekk tarbiyewul boppam day sànku waaw moo tax mu yónni yonent yi alayhimu salaatu wassalaam nga xam ne moom lañ nar a nekk waaw sinon bu leen bàyyi woon noonu dañuy sànk waaw moo tax mu yónni yonent yi ak seeni taalibe waaw ngir ñu dem feddali la nga xam ne moom la yonent yee ne woon alayhimu salaatu wassalaam kon mu ne zuyina dañoo taaralal linnaasi ñeen ñin ñi hubbu shahawaati noonu la ko boroom bi bindee nit day sopp ash-shahawaat bànneex yi meneen nisaa ci jigéen ñi benn wal qanaa wal baniina ak doom mooy am ay doom yoo xam ne yu benn laago wala benn problème benn problème physique wala mental wala yooyu dal dañ koy bëgg waaw nga xam ne lépp may mat ba pare mu intelligent am ay kii yu baax <laughs> waaw dañ koy bëgg wal qanaatiiril muqantara mooy alal yoo xam ne dañoo bari yu dajale leen boo xam-xam nga ci wute mooy alal yu bari rek waaw mooy alal yu baree bari mina zahabi te tukkee ci li nga xamante ne mooy or lool wal fidda ak xaalis piir wal xayla ak fas yi xoola écurie yoo xamante ne nii hmm. ay pur-sang yi façon yu mag yi nga xamante ne nii gis nga fasu course yi ni ñu cher ak fasu Émirats arabes unis yeeg yu Sénégal fële am na yoo xamante ne fas yoo xam ne li ñuy jar ak ku leen dix millions hmm. yooyu imagine nga am ci lu bari wal xayli ak fas yi al musawwama yi nga xamante ne nii dañ leen di tàggat leen di leen eh, eh, eh, di leen xont di leen waaj di leen di leen defar di leen toppatoo Allahu akbar Allahu akbar ah wal an'ami ak jur ji am ay ay ay ay yoo xamante ne vache yi xar yi nag yi ah nag yee gëléem yeeg façon bu yeeg yëpp mu fees dal yëpp di jur di indi soow mu jeex daanaka wal xarsi ak mbay mi allah allah waaw mbay ay tool ay ferme yu dul jeex waaye ay domaine waaw mu ne lii lépp nag zalika lii ma fi tudd mataawul xayaati dunya bu mu la fëkk de waaw <laughs> mooy li nga xamante ne nii <laughs> mooy poñetum bànneex yi nga xam ne moom la borom bi def mu koy bànneexoo mataawul xayaati dunya di taaral dund gi nga xamante ni taar taaru dund gu jege gii da doye di waaye borom bi indahu nekk na fa moom xusnul maab waaw mooy borom bi lii yitteelu ko de gën gi delluwaay mooy jaamul sa borom lii nii lépp du dara bu mu fëkk sa xel wala yaghruka taqallubuhum fil bilad la yoon waxoon yonent lay saa saa bu mu la war jàllar bi jàllar bi di jàllar beku gox yi waaw am alal yu dul jeex tey ñu nga Taif suba ñu nga Sham ginnaaw suba ñu nga Yaman waaw ndax alal ju bari yu ñuy toppatoo ak fu nekk fu leen neex dem yow nga nekk Makka fii amoo ñaari salaamaaleykum laa wax dara yoroo ko hmm. yow jullit bi loolu mu la jaaxal waaye yow ki nga xam ne suñu jamono jii nga nekk nga gis yéefar yi ñu yor seen réew yi ni mu mel ñu la koy wan la la rafet ci moom kese ci télé yi nga naan féede mooy l'Eldorado mooy le paradis loolu bu mu tax nga jaay sa ngor bu mu tax nga jaay sa diine waaw déedéet walla yarurka ak yi ñuy dem saa bu leen neexee jet privé waaw kenn du leen laaj visa yow boo bëggee dem seenum réew ñu sonal la lu ne laaj la lu ne ñoom buñ bëggee ñëw seenum réew seen réew seen passeport kese la ñuy wane ñenn ñi sax duñu ci jaar wàcc fu leen neex ñëw sam réew gin laa xam jamono fa gën a neex yow nga dund ci réew mi soixante-dix ans masoo dem sali masoo xam bërëb yu neex yi ca île des Saloum ak fa gaayee bànneexoo xamoo ci tus naka noonu maroo taf si kiriñ yooyu yëpp xamoo ci dara ndax foo fële yow amoo sax paas bu la ko mu ne naat ñi ngay gis yéeféer yi jóge fu nekk di ñëw di bànneexu tey ñu ngi Australie dem seet fa gën a dem Johannesburg suba ñu nga Afrique du kii kii kii Afrique du Nord ginnaaw suba Argentine ginnaaw waati suba Canada ginnaaw waati suba al di Japon loolu mu ne loolu bu mu la wor seen baagante yi ñuy def ci kii naan kii gaa yi dañ yëpp waa mu ne loolu bu mu la wor waaw kon nag lan la la rafetlu noonu husnul ma'ab moom la ne gën di delluwaay bu dee moom nga fexe nga ba yii nii du ñu la noot yow jàmbi kon suuratu Ali Imran aaya 14 Allahu akbar borom bi fii nga fi tudd yi nga xamante ni ñooy mbaal ñu bari illa man rahima rabbuk lu dul ko sa borom yërëm waaw mu ne la lool bu mu la fëkk de léegi borom xam-xam yi ne mais zuy na kan moo ko def ku mel ni ñoom Seydina Omar en tout cas waxal loolu lay def ak bari ne mais affaire bi lenn la. mooy boroom bi nga xam ne moo bind lépp moo ko def ndax moo ne inna zayyana ma inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha ñun ñoo def lépp loo xam ne taar lu nekk ci kaw suuf mu nekk loo xam ne day taaral suuf si waaw nekk taaram li nabluwakum ngir ñu ñu daal di leen tester saytu leen ana kan ci yéen ahsanu amala moo gën rafet jëf loolu benn la waaye am ak yeneen ak yeneen yoo xam dañuy wane ne yàlla mais borom bi am na foo xam ne dana gaay yi wa zayyana lahumu shaytaanu a'maalahum seytaane moo leen di taaralal yu nekk yi ñu nekk yu bon mooy mbir mi dëgg lenn la mooy borom bi ci dogalam moo ko def lépp moo fi def léegi léegi moom moo ko fi def waaye lay réeralaate ca biir ci maanuteem la bàyyi am nag ñoo xamante ne nii ñoom ñoo sànku bi ci sànkaate ci maanuteeg borom bi waaw. muy genre iblis ak ay taalibeem waaw di leen taaralal lu rafet lu ñaaw ndax addina bi moom mag maggatum tomor ab tongorong la waaw liñ la fi waxoon keroog rek noonu la moom waaw lépp lum la wan nga foog ne fii mu ne moom ab séet la boo xam ne bu bu bu ndaw la boo boo muri kii di gis mu nekk am tongorong moo xam ne bëñ sax desewu ko waaw bu la nee fang moom nga waaj a xëm ci saa si ngay xëm di jee loolooy àddina dëgg-dëgg waaye nag ci kaw dala koy liisalal nii rek waaw moo tax lu mu la wan lu rafet rek lu dul ne kadaran mu ngay ñëw ca gannaaw <laughs> waaw la borom Hammat Sulaymaan bi sarfi an maziyaati doon wax <laughs> radiyallahu anhu <laughs> waaw gaa yi ay caaxaankat yooyu yooyu ñoom ñoo lay taaralal lool muy lu ñaaw fa yàlla mais nag ah rafetul de ndax loo xamante ne moom moo lay jëme ca mooy yàlla mënu la rafet kon nag waaye dañ leen koo taaralal waaw ñu bëgg yii di ci di ci geen di ci di ci di ci nuur lu dul ko yàlla yërëm waaw moo tax ñaata ay guerre yoo xam ne lii kese ko waral ah. waaw gaa xam dañuy rayante ngir jigéen ñu ne nisaa yi wal banin ay doom parce que seen doom moom ay eh, kenn du leen laal kenn du leen cofaa nangam ak nangam tax ñuy rayante wala am ay problème am ñoo xamante ne alal ji alal ji or beeg xaalis bi mooy euro yeeg dollar yeeg loolu gars yi jarañ na ray la suul la ray sa ray ray sa tribu bi laa wax ngir lan <laughs> ay waa Amazonie gars yi dañ leen di jëli ci ci ngir lan ngir seen plantation yi ñu man ko fee def ferme ferme à mille vaches yi ñu man ko fee def nga décimer ay pauvre ngir lan ngir or ngir alal alal ak xaalis ak or yi nekk ci suuf nga bëgg leen faa dijjati ngir mën a extraire or boobule waaw ay nit ñoo xam ne dañuy rayante ci cent francs <laughs> waaw ñooñ ñoom ñoo ñu gën a kutus <laughs> waaw ci cent francs bu fukki dërëm wal iyaadu billah ak mbay mi ak fas yi nga xamante ne nii de race la ñuy ñu toppatoo di leen waajal waaw pur sang yi ay gaa yi woo <laughs> ak jur ji yooyu ak mbay nekk yooyu waaw kon loolu mooy àddina waaye la ne fa yàlla xusnal ma'ab gën ji delluwaay kon mooy yii nii bu mu fëkk sa xol ba nga jàpp ci fàtte sa borom waaw mais bu dee borom bi dala koo jox nga nga nga nga def lim ne wa anfiqu mimma razaqnakum bu boobaa yow mi gën yàlla borom bi wërsëg la ci yow bu mu la defal yii yëpp bu ko utilisé ci lu neex yàlla est-ce que moo tax yonent bay sa sa waxoon tey na Amru ibn al-As ni'mal maalu saalih li ko ni'ma est-ce que alal joo xam ne saalihan ju lew de ba ay alal joo xam ne nu ma ko amee baax na kallaa bien li rajuli baax waaw mais bu alal ju yées ci loxoy waa ju yées loolu mooy mafhum bi kon nag al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu daal di ciy teg beneen laaya mu ne wa qaala taala mu ne boroom bi nga xamante ne moo yéeg moo moo kawete yéegul nee na yaa ayyuhan naasu inna wa'da allahi haqq fala taxurrannakum alxayatu aldunya wala yaxurrannakum billahi alxaruur suratu fatir aya cinq waaw mu ne boroom bi nga xam ne moo kawite yéegul nee na yaa ayyuhan naas eh, yéen nit ñi inna wa'dallahi haqq waat naa ne digéb yàlla dëgg la fala taxurrannakum kon nag ngan la waay bu mu leen wor alxayatu dunya addina bu jege ji bés bu taxee yow li yàlla ne la defal indi la nga xam ne day jeex laaj la nga def ci loo xam ne da nga fay amee dund gu dul jeex nga sàggane ko ba sa minute yim la joxoon chronomètre yim la joxoon ne loolu laa la tibbal may la ko ngir dund ngir nga defal ma fa la ma la sant nga xoole ba temps ba jeex te bindoo dara ci sa copie bi yàq yi def examen yëpp hmm. ñëw ci école bi jàngoo imagine immigré bi nga xam ne moom daa jóge Sénégal étudiant bi ñu ne ko yow may nañ la fi de toute façon maroo dépasser France wala fii ci Arabie saoudite visa wu cinq ans ndax sam njàng gis nañ ne trois ans la mais boo man nga fakkastalu cinq ans moom maroo koo fu bu bu jotee pare nga am pare woo dañ lay yóbbu delloo <laughs> kooku yaakaar nga ne bu xelloo dina ñëw commencé man man na commencé nag bi bànneexu di dem ci baar yeeg wala dem Arabie saoudite di di di noos kese di dem ci désert beek di seetaan yi <laughs> ak yu mel noonu jàngut defut dara naan star yi léegi foofu lañ leen jënd yóbbu mu topp yooyu rek waaw koo mënul woon a gis Europe maa ngi koy gis fii ci ci sawu jaage <laughs> mu topp yooyu ba jàng defu ko <laughs> kooku yow yaakaar nga ne léegi cinq yi jot nuñ koy def kooku dañ koy dañ koy fëlal moom moom waxuma la kooku moom darul àgg sax ci yi parce que gars yi moom bu ñu ñëwee surtout bu dee boo xam ne année bu nekk koy renouveler bés boo fi ñëwee ñu ne la sawaay dañ lay laaj bokk na ci lañ la say bulletin wala say résultats yi sa études yi ñu xool est-ce que yow jàngoon nga renam diir <laughs> léegi nag kullee moom ba deful woon ñëw préfecture du Rhône wala des des villes france sur <laughs> sous préfecture <laughs> ñu ne ko sa ay acca mu indi dossier yi teg ñu ne ko mais ana résultat kii yi mun ne examen sax defu ko woon kooku dinañ ko renouveler titre de séjour jamais <laughs> bi nag àddina ñun ñëpp ay titre de séjour xam ne yu éphémère <laughs> kenn dafi lay renouveler <laughs> waaw na nag gis kon nag bu mu leen dëggum yàlla bi mu leen dig ne yawmal qiyaam dina am képp ku ma jaamuwul boo fi ñëwee dinaa lu dinaa lu duma ku ma jaamu dinaa la xéewale loolu dëgg la de fala taxurrannakum kon nag ngallawaay bu mu leen war de alxayaatu dunya addina bu jege ji te gaaw a jeex te doyadi wala yaxurrannakum waaye ngallawaay bu mu leen war billaahi ci yàlla alxaruur waraakekat bu mag bi muy iblis waaw iblisu nit ñi jinne yi bu la ci kenn nax waaw naan la mais grawul waaye yow nga am temps waaye dundal sax ndawa laay taa de gis nga bu bi dundul ba jeey diñ ko ducc da ngay doxatu ah na nga bañ a dund nga seet na nga bañ a live sa live rek da nga cee toll yaa ngi nii <laughs> étudiant nga da nga cee bàyyil paa yi nga xam ne ñoom dañoo perte seenu ndaw bëgg laa bëgg nga mel ni ñoom rek comme que mosuñu lu neex ñu bañ ñaw nga mos lu neex kat dam na day wax lu ko neex waaw ñooy xarur yi ñooy waraatekat yu mag yi iblis seen bàyyi mais moom moo leen di kaseteel ku nekk mu mu délégué la ngir nga nekk nga nga koy waral gaay waaw mu ne ngal la waaye iblis moomu bu mu leen war waaw mu ne nag wa qaala ta'ala mu ne borom bi kawe ba léegi te yéegul nee na wa qaala ta'ala mu ne borom boobu nee na alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir kallaa sawfa ta'lamuun thumma kallaa sawfa ta'lamuun kallaa law ta'lamuuna ilma yaqiin kon suuratu takaasur un mu ne borom bi nee na alhaakumu takaasur yéen daal li leen fëkk yóbbu seen bopp yeeg seen xol yi <laughs> li nga xam ne moo leen préoccupé occupé nga xam ne ba moo tax tamu ma tamu ngeen samay ndigal ak samay tere ak sama alquran ak sama yooyu seen yoon new ci gis naa ne mooy ak takaasur mooy njëkkalante gi doon wax fële ku nekk di njëkkalante <laughs> ah, ak li may dina am rek waaw di avancé rek waaw kii am na lii man je vais pour ëppale ko te dara yàlla tawul ngir rek. concurrence bu benn boobu ñu lay tudd ne sawaay moo ëppale ren ah c'est le milliardaire de l'année c'est le nangam de l'année waaw kese ëppalante loolu moo leen fëkk xatta noon ngeen di nekk di dund moo tax gis nga ambiance boobu loolu boo ci sóoboo train boobu boo ci sóoboo yow doo yëg xew en fait yi dañuy lekk sa sa dalay lekk ba nga jeex waaw dalay lekk ba nga jeex waaw sa tuxbiruka al ayyaamu laa wax man Malik si Seydil Haaji Malik radiyallahu anhu waat naa ne bés yi dinañ la xabaare ne yow ab caaxaankat nga woon da doon caaxaan xaaral rek continuer rek ci noonu di caaxaan ba nga seet sa tuxbiruka al ayyaamu annaka la'ibun yow da nga doon caaxaan kon alhaakumu takaasur ngeen nekk ci noonu yëg digi dangeen di jékk rek kenn dee waaw baar lañu sortir man di woon ñoom ñépp amuñ woon koo xam ne personne boo xam ne moom moo waroon a dawal ñu ñu ñu wadd ci brasin gaa yi naan eh, waay waay le star diw wala mu accidenté wala dara kër bi arrêté la wala yàlla ray ko ci ray feebar boo xam ne bu gaaw wala dara dalu façon dee yi daal bari na ta'addadatil asbaabu wal mawtu waahidun waaw waaye arab bi nee na sababu dee yee bari rek waaye dee moom benn la allahu akbar kon <laughs> mu ne <laughs> kon daal yéen noon ngeen di nekk alhaakumu takaasur ngeen nekk ci hatta ba kera zurtumul maqaabir ngeen di dem di ziyaare ji bàmmeel yi moo ñu denc leen waaye hatta zurtumul maqaabir di njëkkalante di puukare wantewu naan ñun suñu waa koñ suñu man ñi ma bokk suñu famille ñoo gën a kii duñu moom seen moroomu famille ba dem ba ci bàmmeel yi naan ñëw leen gis ngeen kii tëdd fii mooy kat yéen da am figure tutélaire bu mel nii da koo am ah di puukare wonte ci ñoo xam ne sax faatu lañ dem ca bàmmeel ya di puukarante woo ña nga xam ne jot nañoo faatu naan ñun xam nga ne moos li ñu yor ci ay personnage wala yéen seen tribu wala seen koñ wala seen mbokk yi kenn amu ko ci askanaw jéeju xam ngeen ne moos ñun askanaw njaay li ñu yor yéen amu ngeen ko waaw loolu yëpp ay caaxaan la Allahu akbar mu ne suma ne nag kon nag noonu ngeen def kallaa jaajju leen de sawfa ta'lamun xel seen ngeen a xam dëgg-dëgg summa ginnaaw gi fii ci àddina summa ginnaaw gi kallaa jaajju leen la sawfa ta'lamuna di ngeen xame bu ngeen duggee seen bàmmeel waaw ngi muy beneen xam-xam bu tegu ci xam-xam bi ngeen bi ñu doon xamal àddina laata ngeen di faatu waaw kallaa jaajju leen sawfa ta'lamuna ha mu ne kallaa law ta'lamuuna ilmal yaqiin kallaa jàjju leen law ta'lamuuna ilmal yaqiin waaw barki yàlla yéen <laughs> tey bu ngeen xamoon dëgg-dëgg xam te di ngeen ko xami de yawmal qiyaam bu ngeen fa ñëwee borom bi wan leen mbir yi mu leer naññ ngeen xam ne moos laysal eh? lay lay lay laysa al-ayaanu ka ka li nga ne fàng nii gis ko yemul ak liñ lay xayaal ak misaal waaw kon nag hmm? waaw kon nag mu ne cëy bu ngeen xamoon hmm. Allahu akbar ah waaw cëy bu ngeen xamoon dëgg dëgg xam di ngeen xam ne moos kallaa law ta'lamuuna cëy bu ngeen xamoon di ngeen xam ne di ngeen ilmal yaqin bu ngeen ko amoon te di ngeen ko ami ci ad alaaxira <laughs> mu ngi noonu kon nag mooy attention de kon addina bii bu mu la wax mu ne wa qaala taala borom bi nag nee na hein muy dernier aaya mu ne wa ma hadhihi alxayatu ad-dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-axirata la hiya al-xayawaan law kaanu ya'lamuun suuratul ankabut waaw mu ne borom bi nee na mi kawe te yéegul wama wama hadihi l xayatu dunya gis nga àddina ju doya ji dii gaaw a jeex nekkul illa lahwun lulum mbóosóor wa laibun ak fo waaw loolu kese la wa inna daara al axirata te gis nga nag kër ga nga xam ne mooy nga mujj la hiyal xayawaan <laughs> mooy kër ga mooy ga kër ga nga xam ne dund dëgg dëgg foofu la am waaw am nga bay woon naa la ko temps yee ba ne la la wuyal xayawaan noo koy tekkee <laughs> boo bàtte la ko mooy dëgg dëgg dund foofu la ndax dund la boo xam ne du jeex imma day nekk xéewal gu dul jeex wala muy torox tàng bu dul jeex waaw kon moom kër googu la hiya dëgg dëgg mooy alxayawaan mooy dund ndax fii gars yi dund ñu dañuy vivoter ah waaw lii on vit mais on vivote <laughs> dund ñu xam ne yow minute bu ne mën naa arrêté alors que fu ne moom du jeex comme que nag xam nga ne dund la boo xam ne day dem da du jeex sa waay kon yow yow yaay tànn ban kër nag nga bëgg sa dund ko nga xam ne du jeex fan nga koy passé quoi waaw ndax boroom bi nee nañu kat fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir looloo fi am benn mbooloo ci waa àjjana la nekk benn mbooloo te lakk lakkata bu fay léegi nag yow yaay tànn quoi fa man saa fal yu'min wa man saa fal yakfur ku mu neex nga tànn weddi mooy dem sawara ku mu neex na nga gëm dem àjjana waaw kon nag mamal xayaatu dunya addina eh, gu doye di ji nekkul illa lahwun wa la'ib mbóosóor laa kum po de divertissement kum wa inna daar al dëgg-dëgg këru mujj ga nag bu mujj ga la hiyal xayawaan mooy dëgg-dëgg dund foofu la ndax borom bi may dund foofu la dogal ne ñamuy may dund gu dul dakk gu dul jeex foofu la law kaanu ya'lamuun cëy bu doon na xam ngeen waaye wax na feneen ne walaakinna aktara naasi laa ya'lamuun waaye nag malheureusement li ci nit ñi xamuñu dara ci borom bi wax dañu jàpp ne sax yooyu amul ko waa gaay ndeysaan xoolal c'est pauvre musulman ñu naan ay dund geneen guy am miskin ñoo ñi vraiment sont mesquins quoi gaay yi ñoo pauvre quoi wal iyaazu billah suuratul ankabut aaya 64 al imaam an-Nawawi mu ne wal aayaatu fil baabi kathiiratun mashhuura mu ne nag gis nga aaya yi ngi wax ci buntu bii kathiiratun lu bari la waaw mashhuura te yu siiw la am na nag luñ la ci tànqal géej la boo xam ne du tariir du jeex tanqal nañ la ci lenn nag ci alquran nag indil la ko waaw waaye nag bul jàpp ne dañoo matale de matale wuñ waaw déedéet ndax lool du objectif bi waaw léegi al imaam an-Nawawi kon lii la indi rahimahullah ci wàllu euh, wàllu bu njëkk wi di wàllu alquran euh, bi nga xam ne moo composé toolu ñu ñu sell ñu radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim euh, léegi nag bala ñu jeexal muy dugg ci xadiis yi nga xam ne pour beneen yoon wàllu bi nga xam ne weneen wàllu bi nga xam ne moo composé moo làmb li nga xam ne mooy tool bi garab gii bokk ñu nekk ci toolu nit ñu sell yi mu ngi ko commencé xadis quatre cent cinquante sept hein jeexale ko xadis cinq cent vingt un mais ma suñu gis xadis yu toll nii ñu ne la waaw bii mooy li ëpp xadis ci lu ñu romb soixante quatre xadis waaw wala sax muy soixante quatre fan soixante quatre soixante cinq soixante six parce inclus na soixante six xadis la mooy cinq cent cinquante sept bi ci la bokk cinq cent vingt et un ci la bokk soixante-six xadiis juróom benn fukki xadiis ak juróom benn lay indi ci bunt bi ndax rëyaayu fii nga xam ne fi lañu borom bi indi sant ñu fi ñu jaamu ko mais tentation yi yëpp nekk fii ñu décrire yi nga xam ne bari na ku sànku bañ a bàyyi xel lii la moo tax mu indi fi xadiis yu bari yoo xamante ne yonent bàyyi saa saam dañu ciy art bi ñu xamal xaqiqatu dunya dëgg-dëgg li àddina ak ka xamante ne ñun suñu dund foofu lañ ko war a teg kon nag insha allahu taala kon nag ci bii di ñëw ñu daal di nag dugg nag ci xadis yooyee kon mu commencé xadis numéro cinq cent cinquante sept di xadis Seydina Amr ibn Awf al Ansari eh, xamoo ko <laughs> seeti ko <laughs> am nga temps <laughs> Amr ibn Awf